kon walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi ñu jeexalee ci suñu jotaay bii ñu génne chapitre deux cent trente doon leeral mbooloo ci shuhadaa yi xadis biñ ci mujj woon gis mu doon xadis bii ñu génn jeexaloon nañ xadis yooyu ñu li nga xam ne moo doon gis yeneen ñoo xam dañu yor darajaay martyr fii ci àddina non fële ci àllaxira ta mun ko àddina am na luñ fàtte woon a wax shuhada yi ñetti façon lañ comme ni nga xam noonu la ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim yi mel al imam al hafiz an-Nawawi rahmatullah alayhi doon ko di bu bi ñuy gis affaire dama ne woon dinañ ko wax à la fin far fàtte ko voilà noonu la ko boroom bi dogale walillahi alhamdu wal mooy shuhadaa yi ñetti façon lañ ñoo xamante ne ñoom shuhadaa ud dunya wal lañ ñoom martyr lañu àddina ak te mooy ki ñu faat toolu xare ak kuffaar yi ko doon xeex ak kuffaar yi boroom daraja ju rëy te moo cëpp daraja keneen ki mooy ki ñu doon yaatal fan yi yëpp mooy mbooloo yoo xamante ne ñoom soo ay shuhadaa u lañ waaye ca alaaxira mais àddina kenn du leen jox àttey shuhadaa yi martyrs yi moo tax dañ leen di sang s'ils sont dañ leen di jullee ak yooyu yëpp alors que bu dee ci tool faatu ci toolu xare li waa jumhur dëgëraloon doo al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mooy duñ leen jullee duñ leen sang te duñ leen jullee léegi mu am beneen façon martyr muy koo xamante ne nii ci àddina moom lay amee darajaay martyr waaye àllaaxira mu fa tus loolu mooy kan mooy aji ngistalkat bi nga xam ne daa dem ci xare bi te yàlla taxul fekk yonent ba ne saasam new fi parce que yonent saasam bu fi newee loolu mën na ko leeral comme ni mu dawe woon waaja Seydina Abu Hurayra doon wax bañ jógee Xaybar diñ naan maa abla al yawma misla ma abla ahadun misla ma abla fulan kenn defu fi jaloore tay ci xare bi comme ni nga xamante ne nii moom la ko diw def yonent way saat saam ne huwa fi naar kooku safar la jëm kooku amoon problème yéene pourtant kooku lu tax ñu xam ko mooy yonent saam ko wax léegi ñun loolu nag tëj na waaw borom bi attewoowuñu mukk ci di ubbu xolu nit ñi di xool lu ci nekk déedéet ndax nu ah, li ñu soxal mooy az-zawahir wallahu tabaraka wa taala yatawalla as-sarair mooy ñun li ñu yàlla jaamuloo boppam mooy li feeñ kanta mboot yéeg li nëbbu lool borom bi tabaraka wa taala mooy ki xam ne moo ci chargé wu moo ci occupé léegi ki nga xam dafa génn ci toolu xare ak yéefér yi ndekete yoo naa féq la ngistalkat la dara yóbbu ko fa lu dul ala ahsaabi qawme day xare ngir yëkkati ñu xam ne moom fa mu bokk ay jàmbaar lañ ar-rajulu yuqaatilu shajaa fàttalakul hadiis sayyidina mawlana abu muusa abdallah ibn qays al-ash'ari radiyallahu anhu mooy kooku ci biti nii ñun nan la ñuy moom bu ñëwee ñu faat ko ci toolu xare bi dañ koy jox àttee ñi def koo xam ne ku faatu ci toolu xare la bu dee ci kaw waxu ñi nga xam ne ñooy jumhuur duñu ko sang duñu ko jullee waaye nag bés bu dee ne nag dem na ca yàlla boroom bi nga xam ne xam na ne moom taxuloon muy def du ko jox yool boobee ca fa nga xam ne mooy alaaxira moom bu ñëwee ci yàlla du fa am dara parce que boroom bi ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ghayri taraktuhu wa shirkahu la boroom bi wax ci hadithul qudsi mu ne man maa gina a ñu may bokkaaleel bokkaale képp ku fi jëf benn jëf li ma bokkaaleeg dara dinaa la bàyyeeg kag may bokkaaleel ndax am na fay mu fay la moo tax kooku ci biti nii ah ci ñun waa àddina bi de dañ koy jox attey martyr waaye yàlla ma xam bu àllaaxiraa ko fa jox tus ndax dugayuloon ngir borom bi te innamal amalu binniyaat jëf yi yëpp ci seen yéene la nekk kon ñooñ ñooy façon martyr yi kon ñett lañu voilà martiru àddina ak alaaxira martiru alaaxira mais pas àddina ak martiru àddina mais pas alaaxira <laughs> voilà walillahil hamdu wal minna léegi nag ñu war a ñëw nag chapitre bi tegu ñu ngi ci kitaabul jihaad ba léegi ginnaaw suñu ñaari chapitre yi ñu romb tey ñu wara a gis chapitre deux cent trente al imaamu al xaafizu an mu ne baabu buntu bii nag dama ko teg fadli di wax ngëneelu al-itqi dafa fekkub jaam daal di koy libeere dal di koy may mu retrouver sa liberté ngëneel yi nga xam ne ñoo nekk noonu yi ñoo nekk ci jëf joo xam ne ju màgg a màgg al imam fii mu ñëwaat nag te la nga xam ne moom la waxoon ca ba muy tàmbali bunt bi euh, kii téere ba ca boo fàttale ko ca mëmbastal ma bam ne wa usaddiru al abwaaba min al qur'aan al aziz bi ayatin karimaat dinaa tàmbalee buntu yi di tibbe ci alquran bu tedd bi kay aay yoo xam ne yu màgg la yu noobul la mu delluwaat foofu tey ndax gëj nañoo gis muy def loole mu tàmbalee nag li nga xamante ne nii mooy alquran laata muy dugg nag ci wàllu ahad hadith yi moom al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne qaala allahu taala falaqtahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba suuratul balad aaya onze ba treize Allah mu ne qaala Allahu taala lii leeral ngëneelu affranchir jaam fekk koo xam ne jaam la nga libéré ko te yàlla tax ngëneel gi ci ne borom bi nee na ca suuratul balad ba muy wax laa uqsimu bi hada albalad wa anta xillum bi hada albalad wa walidin wa ma walad laqad xalaqna al insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu ahlaktu maalan lubada ayasabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu najdayn falaqtahama al-aqaba wa maa adraaka mal aqaba fakku raqaba aw it'aamu fi yawmin dhi masghaba allah léegi aayula bi mooy falak taxama laqaba ginnaaw bi tuddee jaam bi nga xam ne borom bee ko defal xéewal yooyu amal ko defal ko ñaari bët ñaari gët hmm. defal ko làmmeñ bu muy waxe ak bu mosa yu neex yi waaw lu ko nara lor làmmeñ wi man koo xamal ne lii ci wàllu jaf ko bu mu jàll de buy jàll may loru waaw wajal naa alam na alam na jàll waaye nay defal la ñaari bët ñaari bët yooyu ràññee walisaanan ak làmmeñ washafatayni ak ñaari tuñ yoo xamante ne ñooy baas yi ñu baase làmmiñ ndax warul di génn saa su ne bala moo génn war nga koo seetaat siinoo ngërëcu ginnaaw bi ñu tegee ay bëñ mu jiitu kon làmmiñ dañ koo war a wattu walisaana wa hëdëy naa na ji day ñu gi wan ko gindi ko ci ñaari yoon yi mu xam ne ah borom bi wan ko ma mu xam lu baax kon beneen yoon wi mooy li nga xam ne mooy lu baaxu waaw ràññee may lak ràññee waaw borom bi may la li nga xamante ne nii mooy ak ràññee ba nag nga war a xam ana fan ngay teg sa tànk waaw waaw ana fan ngay teg sa tànk wa hadaynaahu najdayn tariqal xayr wa tariqal shar waaw yonent yi biñ ñëwee dañu leeral ne lii la leen boroom bi wax ngeen jaar weneen o mooy bu baaxul te yemuñu ne leen mooy bu baaxul wi de dañ leen ne moytu leen waaw Allahu akbar muy najdul xayr wa najdul waaw waaw <laughs> mooy yoonu yiw ak yoonu mbon mooy ñaari yoon yi waaw kon nag falaqtaxama al-aqaba mu ne wahraynahu najdayn ma wan ko ñaar yooyu léegi nag waa nit ki nga xam ne mooy naan ahlaktu maalam lu ma daa ay mooy yoon yéeféer bi di bàkk woone moom dafa dépensé alal ju bari foo xamante ne fii adawati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam comme ñoomin jëhlin waaw dépenser alal ju bari ci lan ngir fay diine waaw ngir fay kalimatu la ilaha illa muhammadun ah arsalahu mawla Allah Allahu akbar loolu garaw la di xare contre yonent bi alayhi salaatu wa salaam te eh, suñu boroom xamaloon na leen ko nee na leen qul lilladina kafaru satughlabuuna wa tuhsharuuna ila jahannama wa bi'sal mihaad sa suuratu Ali Imran waxal ñi nga xam ne ñoo ñu weddi yàlla dees na leen noot te dees na leen pang jëme leen jahannama te ak a ñaaw boobale berso bu ngeen nar toog di fa fanaan walla iyaazu billah ci jahannama waaw waaye waxoon na yonent bi alay saar saar ne gis nga yéefee waxal ak ñoom <laughs> waxal ak ñoom Eh, waxal ak ñoom nee leen lii lu ma leen di yëgal la inna alladhina kafaru yunfiquuna amwaalahum liyasuddu an sabilillah fa sayunfiquunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun borom bi information la ñu jox loo inna alladhina kafaru lañu jox bu leer nañ gis nga gaa yi yàlla ne li yàlla bëgg du am yëgal ne lii lañuy ñuy liggéey lii la ñuy liggéey yunfiquuna foo leen fekk ñu ngi yulli seen daye alal di dépenser di sulli di yulli di joxe amwaalahum seen alal yi ci lu baax déedéet pour quelle raison li yasuddu an sabilillah ngir ñu dox diggante nit ñi ak seen bopp seen diggante ñoom ak yoonu yàlla bi s'il s'agit de combattre l'islam il n'y plus de déficit déficit amatul waaw amatul ñàkk amatul ñàkk xaalis amatul ci réew mi s'il s'agit de financer yoo xam ne rien pour empêcher les musulmans les projets de l'islam ngir mu jóg loolu moom tout le temps am nañu ko borom bi na nag nañu ko tàyyi waaw fa sayunfiquunahaa borom bee leen gën a xam seen bopp yéeféer noonu la mel manula toog lu dul di dépenser alalam ci lu yàq diine waaw manu ko manu ko bu koy def sax léeg-léeg inconsciemment léeg-léeg consciemment mooy manu ko dañ ko tee njett ndax xaalam ni mu mel moo bon waaw mooy lëndëm la te daa war a xeex leer saa su ne lépp lu mu laaj nag ci ay alal jot ak lépp deret sax dina ko ci def suñu waroon ne fasa yunfiqunaha xëlsif nañ koo dépensé waaye après lu mu leen di jëral summa takunu alayhim hasra ginnaaw gi day nekk ci ñoom lan ak rëccu waaw waaw ak rëccu parce dañ naan ñun ndeke milliards yi ñu def millions yi ñu def yépp ngir combattre les musulmans ak liiwu l'islam xoolal au final lim ñu joxe man damay laaj France exemple deux mille quatre wala deux mille trois deux mille quatre bi ñuy interdire le voile au à au collège ak lycée yi <laughs> jamono jooju deux mille quatre ñu ngi ci deux mille vingt cinq bar barki démb école tëj xale yi le cinq juillet non le six le quatre juillet deux mille vingt cinq ci la école tij ñu ne la defal bilan est ba ñuy interdire la voile à l'école ca jamonoy Chirac ak ña ko ci jàppale ci ñu yiis waaw dama lay laaj est léegi ak boobu ñiy muuru jigéen ñiy muuru léegi la ëpp walla booba boobu la ëppoon walla léegi wallahi ñoom ci seen bopp xam nañ ne léegi la ëpp billahi moo tax ku xamul alquran xamoo alquran yéeféer yi dinañ def de loi bu nekk dinañ ko dugal ngir entraver la marche de l'islam mais dañuy sonn xanaa yonent bay saa saa waxul woon sa yablughu hadha ad ma balagha al-layl nahar wallah hadithu sayyidina abu ruqayyata Tamim ibnu Aws ad-Dari anhu waaw muy yonent bay saa saa waxoon na gis nga lislaam gi dina àgg fépp foo xam ne guddeeg bëccëg dina fa àgg maa balaxa ci beneen riwaaya al-xuff wal xaafir fépp foo xam ne kuy sol tànk bay sol kawas wala sànke dina fa tegu wala sabu muy tànku fas dina fa tegu l'islam dina fa dugg allah hada wa'du sadiq salawatu rabbina wa salaamuhu moo tax dañuy sonal seen bopp képp waaye moo tax borom bee wax ko waaw mais des na ko dépense fa sa yunfiqunaha dinañ dépenser lépp lu ñu am ci seeni jot waaw réew mi mel ni problème réew mi yépp c'est le voile problème France mel ni bu France doxatul ñu am déficit ñu kii lan la muuru ga la muuru la <laughs> lu nekk projet de loi yi ay alal la yi parlementaire ay alal la lu nekk fay collaborateurs yi nangam ak nangam fay juristes yi bind loi loolu lépp ay loi la loolu lépp alal la suñu waroon ne fasa yunfiqunaha bon dinañ ko dépenser man na yàq moo tax jullit bu gisee yooyu warul nekk di paniquer ak yi ñuy def nga xam ne lépp loo xam ne l'islam ko moom ñu koy gaaw di ko tëj di génn seen subvention yi ci loolu alors que ñu ngi subventionné l'État sioniste ak doomi sioniste yi jóge fii di dem di rey suñu mbokku palestiniens yi mais bu ñuy dem nga foog ne kaaf du leen gérer li ñuy lay ak ak ay URSAF ak ñi bokk ay yooyu mais dañ leen di lépp lañ leen di gérer voilà man dañoo poser ay journée ne dañoo malade porté malade dem. di rey ay nit te ñoo ko gën a xam walla ñu bàyyi leen noonu ba pare di leen indemniser en tant que boo xam ne daa nekk maladie arrêt maladie alors que ban arrêt maladie mu ngi rasaadi rayaate <laughs> fasa yunfiquna saway gars yi dees na ko dépenser loolu lépp du problème u France alal jooju ñuy dépenser feneen waaw waaye problème bi mooy voile kaala musóor bi nga xam ne ak euh, euh, euh, bi nga xam ne moom la jullit bu jigéen bu bu gëm yàlla nara teg ci boppam ñu ne lii mooy problème bu France <laughs> wal iyaadu billah loolu nag mentalité la boo xam ne du deñ ci ñoom lu ngeen mën a wax dangeen di sonal seen bopp képp koo jàpp ne moo tane bu ñëwee xaaral <laughs> xaaral rek du gaayee ngi ñam ban président fi nekk président ak seen droite fi nekk déedéet lan la leen doon gëmloo deux mille vingt deux bi mu bëggee ñu falaat ko ku wax mu ne la dinaa la defal li kii waaye ba mu faloo xam na ne de toute façon na waaw yoonam newu ci <laughs> waaw mais loolu mooy waadu saadiqi mooy waadu euh, euh, euh, borom bi tabaaraka wa taala ak waadu yonentam alayhi salaatu wa salaam fa sayunfiquunahaa xel séef nañ waat nañ ne nañ ko dépenser waaye après résultat bi la la borom bi di wax summa nee na la lii maa la ko garanti takunu alayhim hasra après xam nga lu muy doon ci ñoom ak riccu parce que entre temps alal dañu luubal foofu ak énergie bañ fa luubal manoon nañ ko def ci lu jariñ réew mi mais yàq nañu ko ni ñu ko doon def ci leneen te kat loolu dañ koy gis xam ne amuñu résultat mais ñuy continuer parce que kuy naan ndoxu géej du màndi waaw day naan rek di dem biir bay jëkk rek toj waaw te maa mala ah, eh, ibnu adama wi'an sharran min batn waaw waaw doomu aadama bi alayhi salaatu salaam feesalul ndax lu gën a yées biiram dara du ko doy law kaana li ibni aadama waadi min dahab la ahabba an yakuna lahu waadiyan yeneen tubaab yi saa saa wu ko maa sallallahu alayhi wasallam na doomu aadama gis nga bu amoon aw xur woo xam ne lépp or la moo ko moom day xemmeem amaat beneen mu ne te biiru doomu aadama dara du ko feesal noonu lay mujje mooy tout le temps mu ngi ci hein hein quête effrénée du profit waaw topp rek di am am loolu lay topp moo tax du feesal biiram illa turaab ñu faat ko mu faatu rek ñu dugal ko suul ko loolooy tax mu arrêté sinon du ma sa arrêté yéeféer yi tamit loolu mbir moom noonu la mel ci ñoom dépensé ngir xeex yàlla mënuñ ci dara moo tax yonent way saa saam ne woon inna qurayshan qad nahakat qad naha nahakat naha eh, eh, eh, nahakat humul harb aw kama qaal keroog fi sulhul hudaybiya radiyallahu anhu alayhi salatu wassalam mu ne quraysh en fait ñoom li leen lekk bañ jeex sonal leen mooy xeex l'islam <laughs> waaw waaw mooy lu bari luñ maroon a soqale ko duñu ko def mais ñu ngi koy jël énergie yooyu fa sa yunfiqunaha Quraysh lim def lépp <laughs> Uhud foogoon na ne waaye yow kaawuta ni jullit ñi armée yi ñu def coalition yi ñu def ahzab nangam nangam pour terminer à quoi cela nekk revient entre les mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des <laughs> li ñu def yépp waadullah moo mooy taxaw summa takunu alayhim hasra mu mujj nekk ci ñoom ak ak ak ak rëccu waaw waaye li ñu gën a garaaw borom bi ne summa yulabuun te ginnaaw gi dees na leen noot den na leen gañe ku weddi laajal Quraysh waaw yonent bi saa saam di jëlaat kaabi kaaba gi di damm xërëm yi nga xam ne moom lañ farangale woon naan jaa al haqq wa zahaqa al baatil inna al baatila kaana zahuuqa waaw jaa al haqq dëgg-dëgg yàlla ji nga xam ne daa nëbbu woon kese mais masu fee jóge feeñaat na nag dikk na wa neen bi nga xam ne moo doon jéem a feeñ lu dakku na al baatilu neen inna al baatila dëgg-dëgg neen kaana du dañ di nekk ak fu man di nekk zahuqa luy dakku la même bu dee dina am joo xam day mel ni moo plafonné mbir yi nekk ci kaw mais yàgg yàgg ci suuf la jëm hada wa'dullah wa man asdaqu min allahi qiila wa man asdaqu min allahi haditha waaw ana kan moo gën a dëggu borom bi wax kan moo gën a dëggu borom bi waxtaan allah waaw thumma yughlabuun des na leen gañu fii ci kaw suuf walladina kafaru te ñu weddi yàlla ilaa jahannama ca jahannama sawara nag yuhsharuna buñ dekkee fara ñeen de pang jëmale leen ñoom ñëpp yaa subhaanallah jullit n'est pas là wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun inna allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum allah no alquran daal barki fal marji ila qur'an rabbina waay borom bi nee na yonent wala tahzan alayhim <laughs> gis nga yéeféer yi li ñu di ko ci nekkal wala tahzan alayhim wala taku fi dayq mimma yamkurun bul am ak kat ci li nga xam ne moom lañ lay naral yow en tant que jullit saa su ne idée satanique yi jamono jii ñu ñëw ci ñoom rek ngir rek saa bu ñu xëyee nan lañuy def ngir rendre la vie des musulmans impossible suñu waroon ne wala loolu yow du looy gérer wala tahzan alayhim waaw wala taku fii dayqin mimma yamkurun <laughs> waaw bu am xat-xat ndax borom bi mooy régler seen dossier gaa yooyu xanaa yëgoo ne inna allaha allah allah borom bi ñi mu àndal mooy ñi nga xam ne ñoo ñi ragal yàlla walladhina hum mu'minun waaw ñoo ñooñ la borom bi tabaraka wa ñooñ moo yor seeni affaire waaw wala tahzan alayhim wala taku fi dayqin mimma yamkurun allah i de moo tax eh, eh, seen caaxaan gis nga jullit da ngay am personnalité quoi <laughs> walladina hum muhsinun ñi rafetal saa su ne ca fin suratu nahl ndeysaan <laughs> waaw <laughs> boroom bi daal moo ñu wax lépp ba pare ñu bàyyi fi mu xam nag di ennuyer woo yooyu ñoo ko tey nag saway sa borom bi la bind xam la xam sa noon biy waxal bu la nee kaay lii maa la ko resal yow am na loo xam ne jàlluma la ko man maa koy chargé wu léegi nga bëgg loolu borom bi ne moo ciy chargé wu yow nga nekk naan da nga ciy am inquiète inquiétude mais saway qu'est-ce kon nag gaa yi naan ahlaktu maalan lubadaa waa kooku ayahsabu waa lay wax ne au muy jël alalam di ko def ci fu bon ak xeex yonent way saa saa ak diine waaw falaqtahamal aqaba waay lu ko sorowoon lu ko terewoon sànjaafu sànni boppam ci nga xam ne yu naqare yee jot ci kawe ndax màngaay ya ñu màgg ca borom ba muy jëf yu baax yi waaw lu ko dere franchir su bi ci yu baax yi waaw falaqtaxama al-aqaba lu ko teree engagé voie yooyu nga xam ne bakkan day bañ moo tax mu nekk mu naqari bakkanalaan mukk du fi nekk waaye sa alal lan waaye waaye la misère bi moom da nga koo mën a da koo mën a satisfaire non ah sa projet bi nag ah yow sa kër gi pareegul yow sa nangam bi saa suñ la nee defal dara wala ah sa location bi fayagoo ko naan da ngay dimbaliwaat yow da ngaa dox te pourtant ba ngay def fii dancine ba nga xamante ne wala tànn biir ga gumbe gi nga xam ne nee nañ yaay parrain bi wala marin bi wala marraine bi ah waxu la woon ne hé fii bu fi def sa xaalis danaan la defal waaw c'est ton honneur defal. ngay luubal fa tafee jàkka ji sawaay dërëm naree na ko faa def kon falaq taxamal aqaba woolu ko teree woon soobu yoo nga xam ne yu yu yu yu joxe la ndax bakkan àndu ci ah sa ñu bari ñu la wër seen alal fekk yaa ngi leen ciy xéewale ñu kontaan booy def loo xamante ne nii mbiru yàlla la loo xam ne ñoom gisuñu seen bopp dëgg-dëgg ñu mere la waaw seytaan ak sa bakkar ak àddina ak duniyaa naan la acca kon nag falaqtaxama al-aqaba lu ko tere woon sànjaafu daal di engagé wu dugg ci yu difficile yooyu wa maa adraaka waay waay ndax yow yonent bay saa saam xam nga mal aqaba waay luy aqaba mu leeral ko yu metti yooyu leen ñaqaree def ah bu yomb lu dul ci ku ko yàlla yombal de fakku raqaba waaw mooy li dépenser ci alal fekk ñoo xamante ne nii ay jaam lañu nga libérer leen affranchir leen allah <laughs> waaw loolu. surtout am koo xam ne da lay liggéeyal cent sur cent sawaay zéro du fay dara bal yaa ko moomal lépp ba pare muy liggéey di la jox nga xam ne yow man nga amul boutique fee toog jox ko ko amoo salaire booy fay amul dara te lépp lu mu liggéey la koy jox jaam boobu nag nga ne téema ko affranchir waaye na yàlla ku mu ku ko amul xamoo ko sa bakkan yow da ngaa dof yow da am temps mais après sa boutique bi léegi kan moo koy yor yow boo bëri boutique bi ci kay amee sa sutura boo ko bàyyi après loolu du ñu mbay yalwaan xalaataatal loolu lépp gis nga mooy aqaba yi <laughs> waaw fakku ab baat mooy dafa tudde lépp tudde ko benn mbir ndax baat bi daanaka mooy ka moom jaam bi daanaka moo moom baatam di ko def loolu ko soob di ko bàyyi loolu ko soob léegi bu ko libéré mel na libéré na ko ci euh, euh, kii yi nu tudd mooy jéng bi ak ñu keneen di ko moom affranchir na ko ci euh, ay buumu ñu koy delloo loo xamante ne nii amaana sax gërëmu ko meer ab jaam la moo tax te amul dara waaw fakku raqaba waaw loolu mooy jëf yu baax yi yu metti yooyu nga xam ne du ko nekk ko man moo tax yonent bare yonent su imaamu Nawawi indi eh, aaya bi fii ngir won kon baabu fadlil itq baabu buntu wallahi fadli ngëneelu al itq daal di nekk koo xamante ne nii dangay ngay eh, eh, libéré jaam nga ne bu libéré jaam amul am na lu jógeek moom ndax ngëneel lii suñu jamono nga la waaw les les les esclaves des temps modernes ñoo xamante ne nii imaginer moom laa doon wax naan gis nga alal bu yàlla may opportunité nga ami milliard fekk yaa ngi ami million bàyyil ma million yi te ci ami milliard euh, imaginer benn exemple bu ndaw fii te ndaw fi ma France bii nga xam ne yàlla xam na ne bu la sa diine ñoree léeg-léeg di liggéey am ñu lay am am yéeféer di la salarié loolu lu jafe la nekk salarié bi yéeféer lu jafe la ci jullit parce dina am yoo xamante ne surtout muy def temps plein ak même temps partiel des fois parce ñu bari ci ñoom du ñu nangu nit kilifa julli ak di nangam ak nangam ak nangam ak nangam mooy imaginer ak tamit yeneen ak yeneen imaginer yow boo amee ay milliards am wala ay millions nga créer sa boîte sa entreprise boo xamante ne nii pour ñoom ñu man cee liggéey ubbi sa chaîne boo xam ne xalaal la wala loo xam ne ci domaine bi nekk informatique nga ubbi ci loo xamante ne nii yow di nga mën a recruter ñooñu ba pare waxuma la loolu sa entreprise bi nga wutal benn salle de prière waaw ba ñooñu gis nga façon la ñu ngi leen génne. teggil leen ko sawaay kooku waxuñu la gaa libérer jaam de waaw waaye tamit ñi leen di fay ay salaire de misère pour rien yow nga ñëw nag leen jox seen xaq ba ñu xam saa se euh, euh, neexaayu dund ak liggéey di ñaq di jariñu ndax awaa ah, ah, ñu ngi fekk gaa xam ne dañ leen di exploiter nga génn leen ci exploitation de l'homme par l'homme ba teg leen loo xam ne wala nga jox ñoo xam ne yaa leen may loo xam ne lu ñu autonomie yaa leen teg sur les rails pour qu'ils puissent mettre en place leur projet leur leur leur leur kii leur boîte ak li nga xam ne moom lañu bëgg a créer nga jàppale ci leen ba ñoom ñu génn ci feeru salariat yi nga xamante ne ñoom ah, ñoo xamante ne buumi jaam la parce que gaa yi lañ doon def jaan yi di joxaate lu tuuti ngir nga dem dundi di gën a dëgëru di gën a liggéeyal façon bu mel noonu kese la sauf que léegi état bi daa teg ay droit mais salarié bi am na nangam ak nangam yoo xam ne amul woon mais malgré ça da ngay gis ne yow faa mel ni sawaay tuy dund pour moom nga affranchir leen ba gaa yi ama seen taxawal seen mbiru bopp nekk ay ay ay non seulement plus des salariés mais des Eh, eh, eh, ñoo xam ne ñoom ñoom ñooy salaa ñoom ñooy jël di recruter yor seen affaire bu xoolal ko nang ko génnee fam ne woon neew ma la daa tolloog libéré jàmm waaye yow yaa ngi ci yoon wi waaw loolu yëpp yu baax la waaw fakku raqaba waaw jëngënti loosu ñi nga xamante ne daanaka ci njaam lañ ne waaw nga soulager leen def buum boo xam ne moo leen di ji seen xol yi Allah daw jaloore kon nag laay bii di war ne fakku raqaba e di di di libérer jàmm li nga xam ne ngëneel gu réy ci nekk waaw waaw al imaam oh, oh, gisoon nañ hadis bi kii doon wax ne yeneen saa saa naan nit ki la yor àqu ay waajuram jamais lu dul mu fekkoon leen ci buumu jàmm mooy du ko jege mu xanaa mooy mu xaw a jege lool mu daal di leen euh, jënd libéré leen waaw xanaa loolu mooy jege te soo loolu sax taxul ñu mën a fay ñoom li leen seen waajur def waaye moo ko jege gëniilu fakku raqaba léegi al imam aaya yi rek leen di après moo di ci ñaari xadiis yoo xamante ne benn bi gisoon nañ ko beneen bi bu njëkk bi nag gisuñu ko woon kon loolu lañaa gis insha allahu